baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim walaqad axada allahu mithaaqa bani israila wa bacasnaa minhum ithnay cashara naqiiba wa qaala allahu inni macakum la in aqamtumu salaata wa aataytumu zakaata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumu allaha qardan xasanan wa aqradtumu allaha qardan xasanan la ukaffiranna ankum sayyi'aatikum wa la udxilannakum jannaatin tajri min tahtiha al-anhaar faman kafara ba'du dhalika ba'da dhalika minkum ci laaya bi nga xam ne mooy fukkeel beek ñaar mu ne wala xad léegi nag day joxe misaal xam nga gisoon nañ ci laay ci ci jataay bii ñu génn waxoon na yéen ñi nga xamante ne nii yéenay gëm yàlla yi wadkuru te ngeen fàttale ko ni'matallahi alaykum wa mithaqah ak li nga xamante ne mooy day leen tudd tey fàttaleku li nga xam ne mooy xéewalu yàlla gu màgg gi mu def seen kaw bam leen defee julit boole leen ak sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam wa mithaaqahu alladhi waathaqakum bih ak li nga xam ne kóllëreem ba nga xamante ne nii moom la jëloon ak yéen léegi nag waxoon na foofu ne wattaqullah gis nga bu ngeen ko deful ba ngeen nee naa dégg nañ te topp nañ bu ngeen ko deful nag nangeen ragal seen borom te xam ne borom bi xam ne nekk ci dënn yi de léegi nag muy joxe ay misaalu nit ñoo xamante ne nii ñoom jaaroon nañ fi kóllëre woon te ak seen borom comme yéen. voilà ndax kóllëre gi pour ñépp la woon yonent yi alayhimu salaatu wassalaam dañoo ñëw ku nekk ca xeet wañ la yónni di gën a yeesal loolu la di leen ko fàttali ngir ñu neti waaye kóllëre gi moom na la woon mooy jaamu sa boroom tabaaraka wa taala dal di koy sellal wéetal ko te doo ko bokkaaleeg dara ba ni ngay sàngoo suuf mu ne nag kaay nag ma jox leen misaal ñoo xam ne ñoom kóllëre gi ngañ amoon ak seen boroom bañ ko trahiré ñàkk ko doxal la leen ci fekk bu ko defee nag yéen ngeen moytu yéen xeet wii ngeen moytu tamit bu ngeen defee la gaa yi defoon na ngeen xaar kon li leen daloon ñu ne mel ni dañ ne ko moo boroom bi ñoo ñooy ñan mu ne walaqad dëgg-dëgg axada allahu boroom bi tabaaraka wa taala di jëloon na miisaaqa bani israil kóllëre waa banu israil wa ba'athna alayhi salaatu wassalaam wa yebal minhum ci ñoom mooy génne ci ñoom mithnay ashara ndax loolu keroog li boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wax ne sayyidina Muusa alayhi salaatu wassalaam keroog di boroom bi tabaaraka wa taala di yeesale kóllëre geek ñoom di leen ko yëgalaat ngir ñu gin cee mën a nekkaat loolu le dafa wax daf ko wax mu génne ñoo xamante ne nii ñoo xamante ne nii duus muy fukk ak ñaar te naqiiba mooy ay délégué mooy nga xam ne kuréel bu ne comme que ñoom ñaata lañ mooy dañoo nekk ay douze tribus ñu lañ naan les douze tribus d'Israël mooy ñoom ñépp surtout doomu Seydina Yaaqub yi fukk la ak ñaar ñooñu nag ku ci nekk say sët léegi nag nga ut ca yow naa Muusaa utal ci ñoom ku nekk ci ñoom génneel ku nekk ci ñoom kenn mu nekk délégué ki nga xam ne mooy naqiib sell ñëw nekk ki nga xam ne moo fiy nekkal daal di garanti ñi nga xamante ne mooy ay ñoñam ñoom te nañ moom ñu jottali ku nekk boo demee nga jottaliwaat message bi xabaar ji say ñoñ mu gin koo jàpp te ne ci léegi nag ñu ne woon suñu boroom dafa waxoon Seydina Muusa alayhi salaam mu jël loolu li ci ñoom loolu lay wax nii nekkoon nag kaay léegi nag kon nag mu ne moom la naan wa ba'athna minhum ñu daal di yebal génne ci seen biir ñoom ithnay ashara naqiba fukk ak ñaar ci li nga xamante ne ñooy ay délégué wa qaala allahu borom bi tabaraka wa taala nag ne leen inni maakum ba ñëwee ne leen mooy rendez ba nga xam ne dëxal ba mu doxalante woon ak ñoom ne leen inni man seen borom maakum maa ngi ànd ak yéen dini leen dimbali nekk ci bu ngeen ma jaamoo lan maa ngi ànd ak yéen ci ndimbal bu leen am dara lu ngeen di tiit képp ku gëm ba boroom tabaaraka wa taala falaa xawfun alayhim wala hum yahzanuun kon nag inni maakum man de maa ngi ànd ak yéen ci di leen dimbali di leen taxawu di leen waar di leen ot di leen wattu waaye it bu ngeen ko defee di leen tëbb ay façon wu xam-xam yoo xamante ne nii ku newul ci lii du ko am ay façon yi leer waaye nag loolu à condition lii ma leen di wax ngeen taxawal ko mooy lay naqamtumus sala ci bu ngeen taxawalee li nga xam ne mooy julli loolu day wane ni kon julli du ci xeetu Seydina Muhammad bii nii rek muy ñin ñii nga xam ne moo ñun lañ yebal ci moom moom lañ yebal ci ñun du bu ñooñu kese de ñoo ko doon def mu ne kon layin aqamtumu salaa bu ngeen taxawalee julli wa ataytumu zaka ngeen daal di joxe zakat mooy seen alal yi la nga xamante ne moo ci nekk xaq yi ci suñu borom deg ngeen daal di koy génne wa amantum bi rusuli te ngeen gëm sama ndaw yépp ndax mooy yonent yépp ngay gëm ndax amana rasulu bima unzila ilayhi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kon nag wa amantum ginnaaw taxawal julli joxe zakat wa amantum bi rusuli ngeen gëm sama ndaw yi man ali man borom bi tabaraka wa taala wa azzartumuhum ngeen nekk ñoo xamante ne nag sama ndaw yoo yële da ngeen leen di dimbali di leen wekk wa aqradtumu allaha qardan xasana ba pare nag ngeen daal di nangu di lan mooy ngeen nangu nag di daal di lebal seen boroom tabaraka wa taala qardan ak leble goo xam ne xasanan gu rafet lool mooy lan mooy borom bi moo daa ñàkk bay leblu déedéet mooy chantier yi nga xamante ne moom lañu war a doxal zakat bi mu leen wax ak tam ci yéew yi chantier yiw yi yoonu yiw yi nga xamante ne nii yu ci nekk rek ubbi na ko ngir yoo xam ne nag alal lañ ci war di def mu ne yooyu nag bu ngeen ko defee nag waan faqut mooy ngeen wax wa a def ko tamit ci way ci bindeefu yàlla yi yi nga xamante ne nii ñoo fi ne nekk way ñàkk yeeg ñoo ñële nga koy def ta borom bi tabaaraka wa taala kese tax mu ne ñooñ da bu ngeen ko defee la na ankum wat naa ne man seen borom tabaaraka wa taala di dinaa leen faral mu wëllif leen sayyi'aatikum seeni bàkkaar ak seeni ñaawteef na udxilannakum te wat naa ne dinaa leen dugal jannatin tajri ajjana yoo xam ne dana daw min tahtiha jaronam al anhaaru dex ya faman kafara lii nag mooy lii la suñu borom daal di leen wax daal di koy kóllëranteeg ñoom te mooy jaamu gi ñu ko waroon a jaamu wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun binduma nit ak jinne lu dul jinneek nit lu dul ngir ñu jaamu ma jaamu googu manula tegu rek ci idée ñu naan dañuy xalaat nekk rek naan dañuy xalaat daal nekk ci ay pensée kese ay jëf tamit ci la te mooy yi ay taxawal jullee ki joxe sa ak yoo yële léegi nag suñu boroom nag ne waaye tey képp koo xam ne fa man kafara képp ku suul jëf weddi lii ne waaye yow ginnaaw bi nga ko kóll rek sa boroom nga teg ko fële banda daalika ginnaaw nii nga xam ne ku nekk délégué yi ku nekk lii ngay jottali say ñoñ gaay képp ku weddi ginnaaw gi minkum ci yéen faqat dëgg-dëgg dal la daal nay moy sawa sabil jubag yoon wi mooy daal dinay sànk yoon wu jub wi de mu ne nag fa bi ma naqdihim suñu boroom ak ñuy wax nag est ce que ñoom daal di woon nañ koy matal mu ne mukk mukk de ñu bari ci ñoom mataluñu ko mu ne fa bima naqdihim mithaqahum mu ne fa bima naqdihim ci sababu li nga xamante ne moom lañ fecci daal di ñàkk toppatoo ñàkk daal di doxe la nga xam ne mooy kóllëre goo gële mithaqahum kon fa bima naqdihim ci sababu li nga xamante ne nii moom lañu focci daal di nàkk dol nak ñàkk toppatoo mithaqahum seen kóllëre goo gii ma leen limal fii mu amoon ak ñoom ak man sa sama man seen borom la'annahum ci laa leen ci sababu lool ci laa leen rëbbe waja'alna qulubahum qasiya ma daal di leen def nag seen xol yi daal di wow nga xamante ne nii dootul nangooti li nga xam ne mooy leerug lislaam tak leer gi nga xamante ne leer bu tukkee ca borom ba suñu borom kas ca seen xol yi jeex na la looloo tax nag lu mu leen yóbbe loolu le mun a yuharrifuna al kalima ma mawaadi'i ñuy daal di soppi li nga xamante ne mooy kàddug borom bi tabaraka wa taala bi nga xam ne moo nekk ci tawraat di wax mbindee di daal di décrire di melale yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ñu daal di wow yi dootul nangooti njub gu jóge ci borom bi moo tax ab da nga xam ne ci la leen sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam dikkalee li ñu def mooy ñu daal di soppi yuharrifuna al-kalima mooy meloom ya nga xam ne moom la borom bi tuddoon ca tawraat wane ko fa ak yooyu ñu daal di koy soppi ngir ne du moom waaye yuharrifuna al li nga xam ne mooy atte yàlla yi comme ni ñu soppe woon comme niñ ko gisoon ci nuur aaya bi nga xam ne aayatu rajmi ñu koy soppi donc loolu rek ngir topp seen bànneex mooy yooyu kon nag yu harrifuuna al kalima am mawaadi'i naka loon jël téereb yàlla bi di tawraat di ko firee di ko interpréter num leen neexe loo xam ne ci seeni bànneex kese ba pare naan lii kese jub wanasu ñu bàyyita tey hazzan cër bu réeréy réy mimma dhukkiru bi ci li nga xamante ne moom lañ leen fàttali woon daal di loon doon ci teg muy kóllëre goo gële ñu jëloon ci ñoom ñu daal di koy bàyyi fële la ca gën a mag lañ teg nale mooy ñàkk mooy lépp lañ bàyyi voilà mooy lépp lañ teg fële tëwre ba mooy joxewuñ ko la nga xam ne mooy kóllëre gële kon mu ngi noonu le léegi nag lan moo leen dal bañ ko defee suñu boroom tabaaraka wa looloo tax kon xaasiya gi dal leen ak li nga xamante ne rëbb gi ma leen teg moo loolu la bañ bañ moyen def lii laa leen teg lii ba moo tax manuñoo nangu leer de wala tazaalu ta ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam doo deñ tattali'u ala di daal di yëddu ala inatin ci li nga xamante ne ak wor goo xamante ne moom lañ nekke ñoom yahud yi minhum guy tukkee ci ñoom saa su ne moom doo deñ di gis ñoo xam ne ci ñoom ñoo lay trahir ak seen jëf yu bon yi nga xam ne noonu lañ doon def gis nañu ca ghazwatu Bani Qaynuqa loolu tuddoon nañ ko ba ñu doon jéem a faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba nga xam ne ci lañ doon wax boog bi di di daan daan yéen waa di tëkku julli ni quoi naan Muhammad mii daal ndax yaa yahmasabu Muhammadun mais waaw daa foog ne ñun alayhi salaatu wassalaam xeex ak ñun moo xeex ak arab yi nga xam ne xamuñu xeexayam wallahi bés buñ dajeek moom ci xare dina xam ne kan moo ñun ñooy góor ñuy wax waaye banu Nadir gis nañ dañ ko bëggoon a faat waa banu Qurayza noon coalisé waa coalition yi ñëwoon mooy ñoom moo tax suñu borom ne doo dañ di gis ci ñoom ak trahison guy tukkee ci ñoom illaa qalilan minhum lu dul lu ñëw ci ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo dese di respecté dara te ñu gëmoon nañu fa'fu anhum suñu borom nag ne daal di leen jéggal wasfah te nga jëllale leen inna allah le temps du rek da nga leen di